wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujaahidiina fi sabiilillahi maa bayna ad-darajatayni kamaa bayna as-samaa'i wal ard rawahu albuxaariyu rahimahu allahu taala wana alimamu alxafidu annawawiyu rahimahu llah mu ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci chapitre deux cent trente-quatre baabu fadlil jihaad ci suñu jotaay bi ñu génn xadis bi ñu mujj woon a gis mu ne woon wa anhu mu doon xadis mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf mu jëla woon ko ci saydina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu mu jëla woon xadis yi jiitu woon anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala min xayri ma'aashi nnaasi lahum rajulun mumsikun bi'inaani farasihi fi sabiilillah walillahi alhamdu wal minna. tey ñu war a jël xadis mille trois cent comme niñ ko waxoon ci téere bi walillahi alhamdu wal minna waaw mille trois cent mille trois cent mu ne wa anhu ah bu ko defee quatre cent hadis moo ñuy dese quatre cent quatre-vingt-dix-sept quatre cent hadis quatre cent quatre-vingt euh, quatre-vingt-seize quatre cent quatre-vingt-seize ndax huit cent quatre-vingt-seize la j'avais trois cent boo bëggee dem huit cent ñaata la trois cent quatre cent cent six cent cent huit cent non <laughs> lu may wax nii cinq cent nga naan waaye cinq cent quatre-vingt-seize xaalis moo ñu dese waaw parce que mille huit cent la mille huit cent waaw cinq cent plus trois cent égale huit cent ak quatre-vingt-seize walillahi alhamdu wal minna kon mu ne wa anhu xadis trois cent mu ngi koy jële ci saxaaba bi mu jële woon ba léegi xadis yi fi jóge woon yépp muy sayyidina mawlana Abu Hurayra Eh, muy quatre hadith yi jiitu ah wala trois hadith yi jiitu ci moom la ko jële woon mu ne wa anu bii di ñeenteel bi ba léegi mu ngi jële ci moom anna rasul radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam de qaala nee na inna fil jannati am na ci aljana mi'ata daraja eh, mi amooy cent daraja ay station ay degré a'addaha Allahu borom bi préparel na ko waajalal na ko lil mujaahidiina ñeel ñiy jihaad fi sabilillahi ci yoonu yàlla mu ne maa bayna daraja tay diggante gis nga daraja yooyu benn bu ci nekk ak beneen ba diggante benn beeg bee kamaa day mel ni bayna samaa'i wal ard diggante asamaan ak suuf Allahu akbar mu ne rawaahu soloo na ko al Buxaari al imaam Muhammad ibn Ismaa'iil ibn Ibraahiim ibn al al-Bukhari rahimahullah léegi bu njëkk bi mooy que moom ko solo ñu la la xadis bi kenn kese ci ñu doon gis eh, wa waa kutubu sitta musnad imaamu Ahmad muwatta imaamu Malik eh, man imaam ad-Daarimi ñoom ñëpp kenn solowu ko ci kërul al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal moom daal moo ko jiitu woon daal koy solo. léegi kanta al imaamul Buxaari benn bërëb kese la ko indi kitaabul jihaad wa siyar baabu darajaatil mujaahidiina fi sabiilillah mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Saalih mu ne nettali nañu Yahyaa ibnu Saalih muy Yahyaa ibnu Saalih al-Wahhaadhi Abu Zakariyaa al-Haafiz al-Faqiih rahimahullahu ta'aala gane àddina 147 137 génn àdduna la deux cent vingt-deux rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Fulayh mu ne ku ñu nettal mooy Fulayh di Fulayh ibn Sulaymaan ibn Abil Mughiira Raafi' rahimahullahu ta'aala al-Khuzaa'i ñi ne aslami la madani al-Adawi mawlaahum rahimahullah génn àdduna la cent soixante-huit rahmatullahi alayhi an Hilaal ibn Ali mu jël ku ñu naan Hilaal ibn Ali di Hilaal ibn Ali ibn Usaama ah, rahimahullahu ta'ala al-Qurashiyyu al-Fihriyyu al-Aamiriyyu mawlaahum al-Madaniyyu rahimahullahu ta'ala génn àddina le côté l'an cent cent cent entre cent cent dix yi jëm noonu cent dix-neuf ah, ci jeexitalu xilaafa Hicham ibn Abdil Malik rahmatullahi ala al-jamii' an Ata ibn Yasar mu jële ci Ata ibn Yasar al-Hilaliyu rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Yasar al-Madaniyu al-Qaas rahimahullahu ta'ala génn àddina ñi ne 94 am na nag ñu ne non 97 am ñu ne 103 gane àddina ci jamonoy xilaafa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la 19 rahmatullahi alayhi an abi hurayra moom Ataa ibn Yasaar mu jële sayyidina wa mawlaana ad-Dawsi abu hurayra haafizu sahaabati radiyallahu ta'ala anil jamii' annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man amana hadis bu gudd la nag imaamu Nawawi da ci indi rek li nga xam ne moo ko soxal fii mais hadis bi bu gudd la déglu mu ne man amana billahi wa bi rasuulihi wa aqaama as-salaa wa saama ramadaan kaana haqqan ala allahi an yudxilahu al-janna jaahada fi sabiilillah aw jalasa fi ardihi allatii wulida fiihaa faqaaluu yaa rasuulallah afalaa nubashshiru nnaas qaala inna fil jannati mi'ata daraja a'addahaa allahu lilmujaahidiina fi sabiilillah maa bayna ad-darajatayni kamaa bayna as-samaa'i wal ardi gis nga lii nii la <laughs> rek la indi fa ida sa'altumu allaha fas'aluhu al-firdawsa fa innahu awsatu al-janna wa a'la al-janna uraahu fawqahu arshu ar-rahman wa minhu tafajjuru anhaaru al-janna qaala muhammadu bnu fulayh an abiihi wa fawqahu arshu ar-rahman allah <laughs> voilà mu ne sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent saa sallam dane man amana billahi wa bi rasuli képp ku gëm yàlla azza wa jalla wa bi rasulihi gëm ndawam yi mu yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam solaata mooy lool mooy iman mu am ponk iman yi mu ko loolu mooy ponk lépp gëm yàlla gëm yow ak yonent bi alayhi salaam mooy gëmaale nga lépp lépp ci biir aajowul tudd yeneen voilà mu ne wa aqama as léegi nag mu ñëw ci wàllu jëfe yi nag yée mooy yu xol yi nga taxawal julli wa saama ramadan nga julli ramadan nga nga nga woor weeru koor tuddul aj tuddul li nga xam ne mooy zakat parce que yooyu duggaale na tat lim leen taxu koo jóg waaw lim arkaanul islam fële lim arkaanul iman loolu taxu koo jóg l'essentiel mooy koo xam ne li muy wax xam nañ ne kii am na ngëm yàlla te taxawu na li nga xam ne mooy julli yeeg woor ak zakat yeeg yooyu yëpp ko man ak aj képp ko man tamit waaw kanta ramadan képp kamit koo xam ne nekkoo maridan aw ala safar te duñ ko fay voilà kon képp ku gëm yàlla gëm ndawam bi sallallahu alayhi taxawal julli woor weeru koon kaana haqqan ala allah an janna borom bi nga xam ne moom la dara warul moom moo warul ne kooku moom dina ko dugal àjjana waaw jaahada fi sabilillahi moo xam waajooju ginnaaw bi mu defee yi gëm yàlla dox di julli eh, taxawal julli tey woor kooku moom ma ne jaahada moo xam kooku yàlla mi ngi dara warul moo warul boppam ne dina ko dugal àjjana moo jël engagement am waaw te inna allaha la yuxliful mi'ad borom bi du wuute li nga xam ne mooy defe ak délai eh, kii eh, rendez-vous yi muy joxe borom bi moo jël engage moo engagé wu ne ko dina ko dugal àjjana léegi yoneen saa sam ne jaahada fi sabilillah aw jalasa fi ardi allati wulida fiha kooku nag moo nga xam jihaad na ci yoonu yàlla wala sax da koo defut moo xam mu jihaad moo xam mu toog te suuf sa nga xam ne fa la juddoo mooy jihaadul fa qaalu léegi nag sahaaba yi ne ya rasulallah sa sa afala nubashiru nas waa yonent bi alay duñ ko duñu ko wax nit ñi am na riwaay ne Muaz la sayna Muaz comme na ko jaar moom euh, euh, euh, wala Abu Darda loolu it ñëw na ci imaam al-Hafiz mu ngi koy tudd ne ca boo demee ak Tabarani rahimahullahu taala am na foo xam ne rek dana faqul naa voilà <laughs> léegi ñu ne ko may yeneen saa salaam ay mais afala nubashiru nubashiru nas waa yeneen saa salaam ñun duñu ah gis nga fii faqaalu afala nubashiru nas waa yeneen saa salaam duñu bégal nit ñi mooy wax leen lii <laughs> parce que moom bu dee ci loolu aslu dugg àjjana ji kon ñépp ci yam yow daal boo amee ngëm yàlla day julli julli juróom di woor ak yi def yeneen yi sawaay yàlla moo jël engagement na yow dina la dugal àjjana moo xam jihaad nga am ñàkk ngaa jihaad <laughs> waaw bu boobaa mel ah kon ko ji waaye euh, mu bëgg leen a xamal ne nag ah attention malgré loolu mooy jihaadkat bi nag am na bu demee àjjana daraja yoo xam ne ki nga xam ne jihaadul nag amu ko léegi ñoom ñu leen dañu waaye yoneen sa est-ce que luñ bëggal nit mooy bëggal leen lan wax leen information bi te ñi nga xam ne même ñi nga xamante ne nii ñoom daal di wu ñuy dem xare ji waaye am nañ jëm yàlla loolu euh, euh, rek tax nañu dugg àjjana même bu dee jihaadu voilà moo tax <laughs> riwaay Seydina Mu'aaz dane qultu ya rasuulallah afalaa uxbiru an-naasa qaala dhari an-naasa ya'maluun fa inna fil jannati mi'ata daraja waaw mu ne bàyyi leen nit ñi ñu jëf léeg-léeg mu ne ko yonent sallallahu alayhi wasallam waaw du ma nit ñi mooy lii nga wax bu ko defee mooy même ñi nga xam ne mooy ñi jihaadul ñi demul jihaad yi ñu xam ne ñoom lool taxul ne dañoo sori péyub yàlla bi dañoo sori euh, xéewalu yàlla yi déedéet ndax fekk am nañu jëm yàlla tey taxawal jëf yi nga xam ne moom la leen borom bi farataal kooku yàlla moo jëlaa ngaa maa ne la yóbbu àjjana moo xam jihaad nga am jihaadu nee na yonent sallallahu alayhi wasallam ne ma man alhamdulilah zarib naa sa yamalu nit ñi bu leen ko wax ñu jëf ñu jëf xam ne am na ci àjjana mi ata daraja alhamdulilah téeméeri daraja waaw kon loolu bu ne kon ya rasulallah afala nubashiru naas rek mu wax lee loolu mooy bu leen leen bégal waaw bu leen ko wax de waaw <laughs> bu leen ñëw ne don léegi parce que loolu mooy esprit gars waaw non affaire bi yooyu yëpp sax jaru ko voilà alors que loolu boo ko jàppee noonu di juum de ndax lii indi bu ñépp daal di xam nga moo tax lii lenn kese la day wanne lii manoo ci dégg ne léegi kon booy yow loolu kay jaru ko kon kay ñun suñu nooyal gi ñu nekk kay <laughs> garaaw ñu ne la ku la yow yow torox taage gi nga xam ne moom lañ ne jullit ñi nga naan ma lool lool garaaw lool garaawul ba baax na sax yow yu bari yooyu nga xam ne mooy say farat sax léeg-léeg doo ko mën a def parti yéefér yi waaw ndax noot giñ la noot nga naan garaawul bañ a garaaw loolu koy xam nga ne garaaw la et en plus loolu euh, mooy euh, kon farata yenn yi ngay def sax da ngay ñëw ba dootoo ko doon ko doon doon def waaw <laughs> lenn kese la la hadis bi di wane mooy que mooy ne jihaad du farata du fardu du fardu aynin du farataay jëmm ci ñëpp loolu kese la waaye bu ci dégg ne léegi kon on va laisser tomber au moment jëmoom ak euh, ci mbaaxam daal di nañuy. Euh, garantil bu ñu gëmee yàlla tey julli tey woor rek àjjana ñu ne la déedéet loolu déggin bu baax te waaw kay kon nag <laughs> waaw mu ngi noonu waaw parce que yu mel nii mooy la mu doon wax rek afala ubashiru naas ba Seydina Muaz mu waxoon mu ne ko déedéet bu leen leen bëggal de bu leen leen ko wax fa yattakilu gisoon nañ xadis boobu waaw <laughs> ma xaqullah ala al-ibaadi wa ma xaqul ibaadi ala Allah waa yorenti bay saa saam si naa Muaaz ñoo ko laajoon lan mooy xaq bi nga xam ne moom la yàlla am ci jaam yi muy par force luñ ko war a defal loo xam ne ci lañ war a nekk ba dañ koy def parce que yàlla booy ngir am seen ngërëmu boroom ngir en tant que jaam ak li nga xam ne yàlla moo ko jël engagement ne bu ñu ko defee mu defal leen ko mu ne àq bi yàlla am ci ñoom mooy ñu jaamu ko te ñu ko bokkaale dara borom bi nag engagement bi mu jël buñ defee loolu loolu mooy xaq bul bul tekki xaq boobu naan àq bi de yàlla amul àq buy tegu ci kawam déedéet mooy moom engagement bi nga xam ne moom la jël nag ne ñu ko defalee lool mooy mu dugal leen àjjana mu ne mbaa yoneen saa salam mbaa du ma bëggal nit ñi mu ne déedéet laa tubashirhum bu leen bëggal yow Muaz fa yattakilu radiyallahu bu ko defee ñu yem ci loolu bàyyi jëf yu bari daal di koy wiir rek ci loolu quoi waaw te lool parce que yu mel noonu euh, après boo moytul Iblis fa lay jaar buntu la boo xam ne Iblis da mën na fa jaar daal di lay daal di lay waru waruloo ba pare yooyu nga jàpp sax jàpp na yow ci ngay yem mu dem ba daal di koy doya dal sa xol te boo koy bàyyi defee too dara waaw kon nag loolu la ko ah kon nag bàyyil nit ñi ñuy fexe di tànt di jëm la gën a baax mooy yi nga xam ne mujaahid bi da koy am bul wax gaa yi lee rek ñoom ñu daal di toog waaw kon nag mu ngi noonee ah kon mu ne kon yonent saa salaam biñ ne ko ya rasuulallah afala nubashiru an-nas inna fil janna waaw mooy kon hadith yi naa Muaz xamal nañu ne kon da leen ne déedéet waaw bu leen leen bégal waaye yëg leen ne li ma wax bu tax ngeen bëgg euh, ngeen jàpp ne kon jihaad jaru ko wala boog dayom daa wàcc déedéet inna fil janna yëg leen daan na ci àjjana mi ata daraja téeméeri daraja yoo xam ne a'addaha Allahu cent degré yoo xam ne darajaat yoo xam ne boroom bi da koo waajal lil mujaahidiina yuriha fi sabilillahi ci yoonam maa bayna darajatayni diggante ñaari daraja yi rek day tolloog asamaan ak suuf kamaa bayna samaa'i wal ard waaw allahu akbar diggante asamaan ak suuf loolu di wane vraiment mooy ngëneel lëkkaaleem ak suñu bunt bi quoi ngëneel gu rëy gi nga xam ne kon moo nekk kon ci baabu fadlil jihaad yi mooy téeméeri daraja yoo xam ne borom bi waajalu ko keneen lu dul ngir ñii jihaad waaw ay naa dugg àjjana nag man bu ma fa duggee fa nga xamante ne nii même te bas étage sax doy na ma déedéet te loolu sax lool déedéet nit da moo tax yeneen saa salaam teg ci lim ci teg waaw nit dangay ngay ambitieux jullit waroo nekk koo xamante ne nii doom benn sa ambition yu baas yooyu baaxul waaw baaxul ci àddina baaxul ci alaaxira waaw lii nga xamante ne njariñal àddina la bu fi nekk naan walla loo xam ne njariñal àddina la goo xam ne boo ci yéenee yàlla njariñal àddina ak alaaxira lay doon waaw waaw boo mënee am un milliard amal un milliard waaw parce que boo amee un milliard ñu bari man nga leen cee dimbali alors que boo amee cinq euros yow bu dee boo yemee cinq euros yi léeg-léeg yow ci sa bopp sax dala du doy possibilité nga am cinq milliards nga bàyyi ko fi léegi nag après ñu am problème mu financement suñu école yi wala suñu kii yi gars yi dagg nañu financement yi loolu boo ko amoon mënoon ci def yooyu xoolal njariñ yi nga xam ne moom ngay li def moo tax julli day ambitieux koi waaw maadaama lu dagat la lu baax la nga def ko lillahi fillahi billahi waaw ci yàlla bi sukkandikoo yàlla te jëm ci yàlla te xam ne moo la ko joxoon te moo la koy delloo ci moom li ngay def yëpp ci moom la kii woon lay delluwaat waaw inna lillahi ma ata waaw inna lillahi ma axada wa bee moom li mu jël li mu joxe moo ko moom kon nga xam ne li may joxe borom bee ko moom voilà man nag ndaw saraf ba borom bi jëlee li mu moom jaare la ko ci man monsieur x man diw mii allah borom bi manoon naa joxe te du jaar ci mana ah. mu defal ma teraanga mu jaarale ko ci man ndaw sharaf waaw ndax honneur loolu képp kuy joxe bu ko xoole woon noonu dina kontaan waaye du mer naan lu tax ba di bañ ñu ràññee la ne am nga dara ba gaay di la laaj wal iyaadu billah kon jullit day ambitieux moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon xamal ñu ne kon daraja eh, eh, eh, fadlul jihaad yi mooy même bu dee ne borom bi <coughs> ni dara warul moo engagé moo joxe kàddoom ne dina dugal ñi gëm yàlla euh, ak yonentam alayhi salaatu wassalaam di julli tey woor weeru koor euh, ajjana même bu dee jihaaduñ jihaad na ñoom ñàkk nañoo jihaad waaye xam nga ne ñooñu du ñu yem ñooñu moom dara lañ yemul mooy ka jihaad ak ki jihaadul ñooñu mënuñoo yema yonent bi alayhi salaatu nag di ñu xamal loolu waaw waaw que ne ñoom bokkuñoo jaay de ndax inna fil janna waaw Allah ndax ajjana am na la nga xamante ne ni ay e, e, miyatu daraja yoo xam ne saat daraja yoo xam ne aaddaha allahu lil mujahidina fi sabilillah borom bi da koo waajal ngir ñi nga xam ne ñooy jihaad e, ci yoonam allahu akbar waaw waaw moo ngi noonu ndax ñoom hum darajatun inda rabbihim allahu akbar waaw ñoom ay ay ay ay ñoom ñoo incarné dëgg-dëgg waaw ñoom ci seen bopp ñoom ñoo incarné darajaat yi ko waaw ñoom ci seen bopp ñoo ko incarné inda allah bopp hum darajaatun inda allah wallahu basirun bima ñoom ñooy daraja yi ci seen dëgg dëgg dëgg ñoo incarné affaire yi waaw wala ñu ne taqdir rek am mooy am na hum mooy am ñoom am nañu ay darajaat yoo xam ne fa seen borom tabaraka wa kon ñooñu yemuñoo gaa yi li waaw waaw loolu yemuñu waaw borom bi narfa'u darajaati man nasha waaw moo yëkkati ay darajaat ci képp koo xam ne comme ko sopp moo tax ñi mu yëkkatee ñii même bu dee ne aslu parce que aslu ngëm yàlla boo ko amee looloo lay dugal àjjana àjjana clé bi lenn la mooy ngëm yàlla al imaanu billah wa bi rusuli alayhimu salaatu wassalaam gëm yàlla ak yonentaam yi loolu mooy kële dugg àjjana jeex na te mooy représenté kalimatu tayyiba boobu nga xalal kalimatu tayyiba la ilaha illa allah waaw prophète bu nekk boo xam ne moom lañ yónni foofee Hud rasulullah Lut rasulullah Isa rasulullah Seydina Muhammad mii ngi seen a ginnaaw gi ah, rasulullah loolu mooy kële wu dugg alhamdulillah jeex na mais nag boo ko bëggee am ay darajaat nag yu kawee kawe foog nga am loo def lu wuteeg loolu yem ci lool kese moo tax mu ne mujaahid yi boroom bi dafa am àjjana mi ata daraja sans daraja yoo xam ne da koo waajal lil mujaahidiina fi sabilillah ñuy jihaad ci yoonu yàlla waaw maa bay na daraja tey diggante ñaari daraja yi seen kawewaay moo ngi diggante asamaan ak suuf yoo gis nga diggante asamaan ak suuf saay <laughs> ni mu kawe waaw gis nga ni mu ni mu soree quoi waaw diggante boobu mooy diggante benn daraja waaw foog ba mooy étage boo mën a teg ci kaw suuf àggoo yow yow yow àggoo tuwaawu tuwaawu suuf si <laughs> àggoo fa <laughs> li tuur rëy rëy rëy rëy gudd loo ay koy lii teen ba sa baat yàqu la yow àggoo daraja diggante benn daraja ak beneen bi loolu la nga xam ne kon boroom bi waajal na leen lu rëy rëy rëy rëy hmm? léegi nag yonent bay saasaam nag di ñu xamal nag ci ambition boobu nga xam ne jullit daa war a ambitieux te tamit bu leen yem ci li ma wax noon nag moo xam di waa ji ku gëm yàlla gëm yonent saa julli daal di woor dinañ ko dugal yàlla jël na engagement na ko dugal àjjana moo xam jihaad na wala toog na kër gëm euh, suuf sam juddoo bu leen yem ci lool de mu fa tekki ne fa ida sa'altumullaha fas'aluhul firdaws yeneen saa san daal di ñuy sax loolu nag digal la waaw xam ne moo tax jullit bu nekk war ngaa allahumma atina al firdaws ala ala <laughs> ndax yeneen saa salam moo ne wa ida sa'altumullaha bu ngeen ñaanee yàlla sa ajjana ya fas'aluhul firdaws na ngeen ko ajjana ja nga xam ne moom lañ naan firdaws fa innahu ndax moom firdaws awsatul janna moo gën a diggu ci àjjana yi wa aw wala wa wa a'lal jannata moo gën a kawe ci àjjana yi mu ne uraahu yaakaar naa ne fawqahu arshur rahman dane loolu mooy téeg firdaws mooy téegu àjjana boo ndax àjjana ca téeg ba téeg ba mooy toit ba ca kaw arshur rahman moo fa nekk arasu boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmale wa minhu te ca moom nag tafajjaru lay balle anhaarul janna alhaarul janna mu ne qaala Muhammad ibn Fulayh mu ne Muhammad ibn Fulayh mi soroo xadis jële ko ci baay mu ne wa fawqahu foofu moom dane wa fawqahu ci kawam mooy téegu àjjana arshu rahman arshu rahman arrahman di borom bi tabaraka wa taala falane kon loolu lu ama am solo la léegi nag euh, léegi euh, bu la ne awsatul janna nag mooy bi ci awsat bu la ne kon mu naan ngir li ci gën mooy awsat mooy ba ci gën voilà mooy tax xeet yi suñu waroon ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata na ko noonu lañ leen def xeet bi nga xam ne mooy wi dëgg doomu kon nag loolu la quoi waaw eh, loolu li la waaw léegi nag wa minhu eh, tafajjaru anhaarul janna mooy lan al imaam al haafiz ibn ay mu ne ay min min al firdaws mu ne ci lan fan la àjjana jay mooy mooy anhaar yi nga xam ne moom la al qur'aan wax ci suuratu Euh, euh, euh, Seydina Muhammad sallallahu muy suuratul bi nga xam ne ci lay wax ne masalul al-muttaquun waaw waaw al-muttaquun تتقون فيها ta'amuhu wa an misaalum àjjana mi nga xam ne moom lañu dig way ñi teetaakoon seen boroom ya ñay teet seen boroom ci lépp ba di takkook diggalum yi tey soree tereem yi mu ne misaalum àjjana fii fiiha am na fa anhaarun ay dex min ma'in ci ndox première façon ndoxango muy ndox xayri asin boo xam ne moom amul ay weer di ay mbir yoo xamante ne nii day tax ay wallax yi njaan yoo xam ne du Euh, da koy nëxal déedéet benn wa anhaaru yeneen dex yoo xamante ne nii min labanin ci soow lam yataghayyar taamu boo xam ne nag cafka ga soppeekuwul ndax euh, daa forox déedéet wa anhaarun beneen ñetteel yeneen façon dex min xamrin ci sàngara soo xam ne lazzatin loolu tur rek la bokk ak fii ndax foofu du mandilaat boo xam ne bu neex la li bii shaaribiina ngeen ña koy naan wa anhaarun ñeenteel ay dex yoo xam ne min asalin musaffa ci li nga xamante ne mooy lem joo xam ne ju sell la allahu akbar léegi nag dex yooyu la la yonent bi saa saa am ne wa minhu tafajjaru anhaarul janna te ci foofu fa lay balle anhaarul janna léegi nag ñaari affaire am ñenn ñi ne mooy ci aras la min boobu mooy ci aras la imaam al nag loolu lay bañ <laughs> loolu la naan ay mu ne minhu boobu nag non minu tafajjaru an tafajjaru anhaarul jannati ay minal firdawsi loolu ci si la wax ah non min boobu minhu mooy firdawsi ajjanay firdawsi fala fala eh, kii yi dexu ajjana yi di di di balle mu ne wa waxama def def dele na nag def na def def le na man zaama anna damira lil arsh képp ku jàpp ne damir bi ci arsh te ni mooy ci lay balle loolu kook def def le la léegi fan loolu mu ne ko parce que loolu wax la ah bon <laughs> damaa ñu war a xam-xam ni ñu ne non en fait euh, euh, dexu àjjana yi ca aras lay balle loolu la ne la moom imaam al-Xaatim ne la déedéet ci Firdawsi la mu ne li koy leeral lu tax ma ne daa def def la faqad waqa fi hadith Ubaada ibn as-Saamit inda Ubaada ibn as-Saamit inda Tirmidhi mu ne ndax rot na ci hadith Sayyidina Ubaada ibn as-Saamit ca si imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi mu ne wal Firdaws wa radiyallahu anhu Ubaada mu ne foofu. wal firdaws a'laha daraja wa minha ay min ad-darajati allati fiha al-firdaws mu ne tafajjaru anharul janna mooy imam al-hafiz opposition tafajjaru anharul al-arba'a wa min fawqiha yakunu arshu rahman mu ne ndax dafa leer kene Seydina Ubaada nee na di jële jële saasa mu ne wal al-firdaws moo gën a kawe ci àjjana yi te ci moom mooy daraja yooyu parce que mooy par daraja la la la la la tofale firdaws ne wa mina te ci daraja jooju mooy bi firdaws nekk tafajjaru lay balle anhaarul janna muy al arbaa ñeent yi nga xam ne moom la saar boobu loolu moom ay biñ la wax sànq fa lay balle di génn wa min fawqiha ca kaw firdaws nag yakunu arshu rahman ci la arshu ar rahman nekk euh, euh, allama al qur'an azza wa jalla mu ne war a waa kon lii lépp day war ne kon def def le na kay képp ku ne lool ci araf yi lay dellu mu ne war a waata soloona ishaq ibn rahawayh al imam ishaq ibn rahawayh fi musnadihi rahimahullah ci musnad min tariq shayban an qatada mu jële ci yooru shayban mu jële qatada anhu mu ne annahu qaala foofu dale al firdaws awsatul janna mu ne al firdaws mooy ajjana bi gën diggu doomu wa afdaluha moo ci gën waaw waaw kon nag loolu après euh, kon loolu la al imaam wax mais xamal ni ñaari wax yooy ñaari wax layu yu boroom xam-xam yi doon wallahu ta'ala alam moom nag lii mu tegtaloo ci xadiis day euh, wane que mbir mi mooy ci firdawsi kon la loolu di génne mooy anhaarul janna yooyu nga xam ne ñooy ñeenti saar boobee di wax wallahu ta'ala alam sauf que beneen wax bi tamit am na que ne loolu ci arash la wallahu ta'ala alam voilà kon hadis bi lii la <laughs> waaw voilà kon mu ngi noonee eh, wallahu taala alam eh? kon eh, dañoo gisaale sax ci biir affaire bi ah mooy lëkkaale bi ak suñu bunt bi waaye wax nañ ko ne kon duggu àjjana cosaanu duggu àjjana du jihaad cosaanu duggu àjjana mooy ngëm yàlla gëm yonentam doxe fi newoon waaw léegi nag jihaad ka koy def moom day am surplus boo xam ne ku ko deful amoo ko loolu la te loolu lépp day delluwaat ci liñ la doon wax sànq mooy day wane ne lool kon fardu kifaaya la du farataay jëmm waaw du farataay jëmm àggul ci farataay jëmm voilà te loolu mooy li nga xam ne mooy li gina dëgër xadis bi nag ma a gudd waaye euh, timis gi daa xaana waxtul timis yi moo la insha allahu taala euh, dañuy yem noonu wallahu taala alam bi di ñëw ñu daal di jël euh, xadis bi nga xam ne moo ci tegu hmm, taala wallahu taala